rashidun waaw wa addu alayha waa gis ŋànk leen ko sex leen ko ak seen dëgëj ji seen bëñu biir yi mu ne leen nag wa iyaakum maa ngi leen di moytandekuloo waaw ginnaaw bi ma leen digalee li ngeen def aleykum jàpp leen bi sunnati léegi nag am na lu ma leen di moytandekuloo suma sunnaay sunnaay xulafaa rashidun mooy leen ci lu ngeen man ngeen sex ko ci seen biir dëgëj yépp këye ko foofu waaye wa iyaakum bokk na nag li gën garaaw li nga xam ne mooy tax sunna bi nga yor mu dàqu mooy nga nekk nga dugg ci biddaa moo tax mu ne wa iyaakum maa leen di mooy tëndikuloo je vous mets en garde wa muhdathatil umur mbir yi nga xamante ni gaa yi dañ koy sos mooy yi ñuy sos ci diine gi allahu akbar Sénégal Sénégal non ñun moom li ñu sos non ñun moom li ñu sos ci diine gi kenn mënu la ko wax wa iyaakum ñu ngi leen di moytandikoo maa ngi leen di moytandikuloo suñu ngi ba léegi ci tarjama sayyidina al-Irbaad ibn Saariya mooy nettali da nettaliw ma waaw mu ne maa ngi yoneen saa salaam ne maa ngi leen di moytandikuloo wa iyaakum wa muhdathaatil umuur ci mbir yi nga xamante ne dañ koy créer mooy mbir yi nga xam dañ koy créer ci diine gaa dañuy toog mais li leen war ci diine defuñu ci dara dara dara dara dara di doxe seen mu xel nag ah lii de jàpp naa ne moom bu ñu ko defee war naa baax aywa ñu commencé créer benn bilan tël gaa yépp nekk ci waaw ah. ah, waaja doon wax foog naa waxoon naa ko fi gaa yi naan ma gaa yi daal léegi lii lañ xewal fekk ma 2015 ma dem Sénégal fekk gars yi eh, laata julli benn jàkk julli ji jot gars yi di jóg di di di di di di def laa ilaha illallah laa ilaha illallah yu mel noonu noonu lañuy def jóg jóg jóg def noonu ba taxaw après waa ji noor duñu kii maanaam mais lii mooy lan maanaam gars yi de léegi lii lañ xewal mooy loolu noonu xam nga ci biti mooy ndax gars yi bu ñuy créer bu ñuy créer dañuy créer loo xam ne mooy bid'a gi nga xam ne ci biir mbir mi day ñëw mbir mi loolu da nga naan mais tudd yàlla tudd yàlla dafa baax mais lan moo gën man ngaa gis lu gën yonent bi aleyhi salaatu salaam jaamu yàlla yi ni ko doon defe ah mooy bu yàggee nag affaire yi day mujj nekk loo xam ne képp koo xam ne mooy ñëwati ne lii moom yonent saa salaam doon loon def lii yow moomu la ñuy ŋaññ yow la ñuy jàpp ne yow yow yaa riir parce que lii moo xew léegi te moo siiw. moo tax bi ta bid'a dafa gaaw a enclenché dafa gaaw a implanté wu mooy de nga foog ne lii xanaa moom rek ka fi mas a nekk alors que du lool waaw bid'a yi ñàkk julli fii mu ne xam nga Cheikhul Khadim yàggul radiyallahu anhu yàggul matawul sax cent ans Cheikhul Khadim radiyallahu ba mu fiy jóge matawul cent ans 1927 ñun ñu ngi lan ah ñun ñu ngi deux mille la deux mille dix-huit mat na cent ans loolu matul cent ans mais biddaay ñàkk julli mu ngi mel ni looloo ma sa xew alors que loolu sëñ Touba radiyallahu masu koo wax mais lettres yi sëñ Seydul euh, euh, Cheikhul euh, Baylaat Cheikh Abdullah Had radiyallahu anhu daal di bind lu woon moonu moonu ko man mii am naa ci léegi nag yow fexeel yow fexeel ci biir lettre yooyu mooy majmu'a rasail yooyu ak ngir ak njàngale yooyu nga xam ne sëñ Touba ko doon bind radiyallahu anhu am na bu mu ciy doon bind sëñ Cheikh Ibrahima Fall naan ko wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu lit taqwa di ko fàttali aaya boobu waaw yow kooku mooy naan ko mooy alquran aayat alquran bi naan wa'mur ahlaka bis salaa digalal sa sa say ñoñ bis salaati ci julli wastabir alayha te nga muñ ci parce que digal sa njaboot ci julli du lu simple surtout bu sa njaboot yaatoo te julli dafa mooy nag julli dafa laaj lu loo xam ne vraiment ak sérieux te ñu koy defe ni ñu ko war a defe te di ko defe en mbooloo waaw mooy kiñ naan bi yow fexeel sa njaboot ne ci lii moom moom dañ koo jëllale waaw te yow ci sa bopp wastabir alayha yow ci sa bopp julli na muñ tee sa bopp di ko def laa nas'aluka rizqan suñu borom ne laajuma ci kenn ci yéen li nga xam ne mooy ngeen may dundal walla wërsëg ndax nu ñun képp koo xam ne yow yaay julli yow yaa ci ne di ci fexe yar sa njaboot yar ci sa bopp nahnu ñun suñu borom man borom bi subhaanahu wa ta'ala narzuqu ko ñoo lay wërsëgal kenn yorul sa wërsëg mooy li ñu doon wax sànq voilà an nafu wa durru min ar-rahmaani laysa min al-biidaani wa suudaani waaw njariñ lor ci ar-rahmaan jóge jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul bu la ko kenn gëmloo suñu borom ne nahnu ñun narzuqu wal aaqibatu te mujjante lu mbiri li taqwa ngir ragal yàlla la ñi ragal yàllaa koy moom Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bindu loolu maam Cheikh di ko kii ak yooyu léegi yow nga bëgg maa gëmloo après que ne man léegi malgré tout ça ab doomam di xalifa Cheikh Cheikh Abdul Ahad dajale lu yooyu yépp moonu xanaa dooma ne moom moom quand xanaa liir na li ci ne bokk xanaa bàyyi laat radiyallahu anhu liir na li ci ne bokk xanaa bokk dina bu dul woon ne demee na noonu dina ne lii demewul nii hein léegi yow nga bëgg ñëw bëgg maa gëm loo lii moo fi masa am gaa yi julli bokk ci ñoom dañ leen a dispenser julli ma ne waxoo lu am dangaa bëgg anesthésier sama xel mi man ginnaaw ba ma gisee lu leer te waman azlamu kan moo gën a sànk ki nga xamante ne dafa gis leer ba pare bàyyi ko fi di def di doxe leneen di doxe lëndëm man baa anuuram bid dujaa fa sa yandamu man nag ak leer kenn du tax ma jël ko di ko jaay lëndëm ku ko def di nga rëccu waaw kon mooy gis nga biddaa ñàkk julli ñu ñëw mu nekk loo xamante ni moo tax Sénégal kenn da koo ñemee moo tax ke da gis kenn du wax lii may wax kenn da koo ñemee wax ci rajo bi kenn da koo ñemee wax ci rajo bi kenn du ko wax kenn du ko wax kenn du ko wax ñàkk julli ji ne ci réew mi dangay gis kenn di ko wax ah problème bi ñu ne ngeen ne julli lañ yéen dee leen joxe ndogo kese waxi réer yooyu mooy lan waxi réer yooyu mooy lan joxe ndogu farata la yow nga bàyyi li la sa boroom waral waralul woor defoo ko naan noo man duma ma woor mais naay joxe ndig naay joxe ka naay joxe ndogu rek dina baax non man damaa foog ni nit kiy wax loolu wala ñiy wax loolu dañ dul xalaat wala lan moo leen dañoo mooy dañoo anesthésier seen xol yi seen xel yi la gaa yi anesthésier waaw parce que dañ leen di te tamit gaa yi ñemewuñ maqaami amin xashab yi lañ ragal en plus mooy cours yi leen nar a tëgg ci ci ay cours ku wax dëgg loolu tamit tax na gaa yi di wax dëgg. fi la ñuy nekk di maslaa rek di di raayalante gannaaw kese ba moo tax génération yi ñëw après dañuy foog ne sax affaire bi ci di di lii nii ci diine ji la bokk mais xam nga ne diine ju amul julli laa fii hada diin ayu islaam diine ju amul amul yiw amul dara diine ju amul woor amul dara mais kenn ñemewu koo wax waaw kenn ñemewu koo wax waxoon naa la bu dee tiijaan bi du ko wax parce que euh, day bañ fitna nee na bu dee murid bi euh, moom gëmloo nañ ko ne sax lii ci diine ji la bokk lii nii ci murid yi la bokk alors que loolu dëgg waaw lii ci murid yi la bokk nga gis ñenn ñi moom toll nañ ci sànkute doon nañ julleek di woor après ñu bàyyi ko parce que devenir nañ dara wala wax nañ leen dara ñu bàyyi mais ñàkk julli li li li li <laughs> sëñ Omar di wax mais lool lool lool loolu dafa neexul quoi toog julli jot defoo ko ci boppam mais loolu ci boppam dafa neexul <laughs> waaw mais mooy yow mi gëm yooyu loolu mooy yow mi gëm yooyu waaw ci yow moomu la neexul waaye waa ji nga xam ne moom jàpp na ne fii mu ne rien que waxuma la wax ko rek mais dégg ñu naan la loolu noonu baaxul kese pour ñoom dégg bi rek yow loolu àllak na la parce que gars yi dañoo anesthésier seen xel yi loolu dañoo anesthésier seen xel yi waaw te même personne bi moo paradoxal nag mooy ñëw di bàkkoo julli ju yonent ju sëñ bi sëñ bu mag bi radiyallahu julli ci géej gi mooy bàkkoo loolu mii yow lool ngay xoolal kuy naan moom moom dara warula moom dara doonul woon teemu julli ba ko tubaab bi ne doo julli suñu boo jullee suñu gaal gi tooñ te waxtu yu jot na boo ko julliwul mooy tooñ sa boroom mu def li mu jël mooy jël deram lal ko ci géej gi julli même personne bi lay wax fële ah, naan la ñàkk julli lool ci la moo lay bàkkoo naan li gën rëy moom daanaka lool mooy li gën rëy li muy bàkkoo ci sëñ bi radiyallahu te loolu sëñ bi déggoo sax sëñ bi di ko nettali fu ne waaw ay di ko bind sax naan man damaa ñàkk julli julli naa ci géej gi loolu dangaa gis sëñ bi bind ko dakoo nettali kese mooy comme ni ñoom sëy naam eh, ki ñoom Cheikh Moussa Ka eh, rahmatullah alayhi doon nettali naan moom moo leen ko waxoon sëñ bee leen ko nettali ñu nit ñu gëm ne moo leen ko nettali mais mais gisoo muy ñëw di di attardé wu ci yooyu moom sëñ bi naan damaa man sax julli naa ci géej gi mu def nit di ñëw julli jot nga taxaw julli ñëw di wax nit ñi naan man ba julli jotee bi man sax julli naa xam nga loolu kenn du ko def mais siñ bi noonu la ko jàpp te lii farata la gum war a def def na ko jeex na kii ñëw nag di bàkkoo loolu julli ci géej gi ba gis léeg-léeg muy gaarwaale yeneen sëriñ yi wala yeneen yeneen ñi nga xam ne ñoom du ñuy murit mu leen di gaaruwaale ci ah waaw ku ñeme ku sëriñam kii rek na dem géej gaa ngi nii na dem julli mel ni mbir mi affaire wu affaire wu affaire wu jaay ay superman laaj kan moo gën a nekk le super héros wallahi ñoo ñoo wàcc ñoo ñoo ñoo réere Sëriñ Tuubaa allahu akbar allahu akbar mi nga xam ne mais sunna kese la doon doxe ñu ñëw mujj mujj mbir am njàngaleem vraiment ñu mel nii di ko wax di ko yor di wax lii ñenn ci ñoom mais wax dëgg yàlla loolu loolu loolu loolu metti la ci xol loolu metti la ci xol boo koy seetaan affaire bi mooy vraiment lu metti la ci xol waaw lu metti la ci xol quoi kon mooy gis nga façon bid'a yi dañoo bari te moo tax koo gis nag mu ne ci mooy rey na ay sunna yu bari moo tax daanaka dootoo gis sunna benn sunna di jaar à travers nit ku mel noonu jamais kon mu ne wa iyaakum maa ngi leen di mooy tondkoloo wa muhdathatil umur ak yi gaayi créé ci diine ji te bokku ci waaw créé rek ay Sénégal ak ñoo bari événement lépp nag ñu ne ci diine la te dara daanaka nekku ci li li ci nekk ci diine bariwul de waaw li ci nekk ci diine daanaka bariwul fa inna kulla muhdathatin bid'a ndax bid'a bu lu ñu fi sos ci diine ju ju le hein bid'a loolu bid'a la waaw jëgg fële xalaat say xalaat ne man bon lii daal moo war a kontaan yàlla te yow farata yi la yàlla teg defoo ko te suñu boroom wax na ci xadiisul qudsi nit ki fexewul di ma jege jegeñ sama jaam lu fexe bi ma jege hein que li nga xam ne moom laa farataal ci moom waaw mooy yow gis nga nekk ci farata yi nit ñi jàpp ne ñenn ñi jàpp moo tax nitu bid'a yëpp dañu jàpp ne ñi topp farata nekkuñ ci dara ah ñoom ci surface bi lañ ne ñun ñoo ne ci profondeur yi loolu doo ko dégg ah ñoom moom ñoo ne ci charia bi quoi mais ñun ci xaqiqa bi lañ ne quoi waxi kàcc yooyu doo ko dégg bëgg a wax ne ibaadu bii saa yi nga xam ne moom xool ko ni mu sonn rek xool ko moom moom affaire ay kii ni mu toppatoo ay julli nii ay woor nii foo ko gis muy soccu naan day topp ay sunnaat xoolal tànkam yi nii muy sol ni mu gàtteeg yéreem yi même xattaa ci ñoom tariixa sax tey doxal sunna mooy foo jaar di nga niroog ibaadu bi par force yéenee niroo parce que yéenee niroo li ngeen di topp yonent saa salaam la mbir mi du kii ay du ay tur parce que kii ibaadu la kon man warumaa niroog moom déedéet yow ku nekk fa nga bokk tiijaan bi murid bi xaadar bi ñépp bu ngeen doxalee sunna yéenee niroo yéenee niroo léegi nag ñi niroowul ak li sunnay jàngale chercher l'erreur kan moo fan la problème bi ne moo tax même ñi bokk ci ñoom dañuy buñ gisee ñuy doxal sunna dañ leen di taxé de ñi wax ñii gëmuñ sëñ bi de ñii gëmuñu dara ay ibaadu lañ ci biir kër gi rek <laughs> parce que la addu alayha bin nawaji yeneen saa salaam waxoon na yooyu yépp dina leen ci dal ay waaye ku topp sama sunna lu ne topp mooy lam doon wax jamono dina ñëw topp sunna topp dëgg mu ngi mel ni ku téye ka qabdatin ala jam mooy ku téye xal xal woo xam bu xonq cur nga téye ko ngëpp ko sa loxo yaa téye sunna yéen yéen niroo kooku ku ngi téye sunna noonu lay niroo mu lay lakk sa der bi mu metti mooy metti gune di ko ci fekk parce que lan dangaa bëgg mel ni fi yonent mi alei salaam tegoon tànkam nga teg fa tànkam niroog moom loolu kese mooy problème bi boo koy bàyyi gaay di la jàmmal waaw waaw moo tax gaay bid'a yi dañuy noonal dañuy dañuy doyadal gaay ne ci sunna naan ñoom ci surface bi lañ ne waaw ñun ñoo ci soufisme gi alors que ban soufi ban soufi moo leen wax lool ban cheikh soufi moo leen def leen lu leen neex bu ngeen deewee yéenay gën ay bërëb yu ngeen di dekkee ki ñu ci des loolu de du benn sëriñ moo ñemee wax lool nii cheikh ahmad du cheikh ahmad tijaani radiyallahu anhu du cheikh euh, abdul qadir jilaani du ci kenn du ci sëñ tuubaa du ci kenn du ci seydul xaaji maalik radiyallahu anhu kenn ñemewu cee wax lool te kenn mais loolu loolu moo tax la ko wax naan moo ko wax moom nee ko li ngay wax demewul noonu waaw da ngay expliquer en plus da ngay expliquer nitu yàlla yow ce qui est plus grave waaw waxu ko parce que loolu da koo mën la wax te ku nekk boo demee ci njàngaleen gis nga foo xam ne dañuy moytandikuloo seen taalibe yi malgré garantie ku topp ku leen topp ndax ku leen topp sunna nga topp garantie yi am ak yi la ci xéewal yi nga nar a am ak yooyu yépp leer yi nga nar a am yépp dañ lay mettre en garde ci woru ak tamit di la mettre en garde ci pexem yàlla loolu yépp la amul exception amul exception ci ñoom léegi kook nan la lay mën a waxe après defal lu la neex hein wa in kunta akila rizqillahi hein wa kunta fi kulli zamanin laahi mu sëñ la ci teg kooku nii kooku kooku safara la jëm mu ne bu dee ne yow fa in kunta akila rizqillaahi bu dee ne yow ci mooy dangay dunde xéewalu yàlla yi wërsëgu yàlla yi ngay dunde tax fi ne wërsëgu yàlla ngay dunde jàmm bu ne mu ne kooku fa daaxilu niiraan kooku moom ba pare di lekk wërsëgu yàlla yi tey fo saa ne di ko moy saa su ne waaw mu ne kooku moom safara jëm léegi kooku dina la ñëw ne la léegi kon yow defal lu la neex moo tax man yéemu naa ci nit ñoo xam ne nit day jëf bàyyi fi bind lu leer bàyyi fi ñu bàyyi loolu lépp di doyloo am na góor gu ne am na magum taalibe mu ne yoo xamante ne loolu ñun xam nañ ci dara ku jàng xadiis xam nga ne loolu laysa bi saxiix loolu min qismi daif loolu wérul loolu wérul benn mag mu baax nee na benn mbokkum taalibe nee na am na benn bés sëñ bi nii walla ku ñëw naan la xasiida sàngam nee nañu xéewal kii leer yiwa ci nekk lii lay xëccal ki te manulaa indil da fenn fu mu ko teg lu dul rek ay nee nañoo loolu noonu xam nga wax yooyu wérul wax yooyu nit ki di ko yónnee nit sax am ko di ko yónnee nit sax loolu façon yabaate la ñu yónni la ko nga koy partager lool ci boppam façon manque de respect la ki nga koy yónnee te tamit mooy yaa ngi xotti sa mbañu mbuus yenn wax yi dégg ko rek doy na wala iyaadu billah doyoon na nga garder ko te yonent bi saa saa waxoon na képp koo xam ne day nettali loo xam ne gis na ne yura annahu kadib di nettal loo xam ne ci man kooku fa huwa ahadul kadhabin wala ahadul kadibin kooku kenn la loolu boo demee sax yi imaamu muslim ibn al-hajjaj bi yooyu indi indi na fi lii ku fi nettali di ma nettali loo xam ne moom gis na ne lii nii ah noonu mu toxal ko mooy nga partager ko rek waaw parce yéeme na way ça va toucher des gens nga yónnee kooku kenn nga ci expliquer kat yu mag yi te kat waxoon na la sànq ku ma waxal lu dul noonu fal yaliji naar ci yeneen yi fal yatabawwa maq'adahu fi naar na waajal chaise ban bi nga xam ne moom lay installé wu biir safara walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah kon gars yi dañuy xeebaate man ñi ñoo nekk ji ci surface bi lañ nekk waa ñun ñoo ne dëgg ji ñun ñoo ne ci xaqiqa bi mais loolu xam nga waxi caaxaan la ah loolu waxi caaxaan la xaqiqa bu dëggu day ànd ak sharia bu àndul ak moom mooy waa ji moytul seytaane la buy wër di dex bu la buubaalee yàqu ma te nit loo màgg màgg màgg amul fooy tollu ñu naan la ah waa ji àgg na foo xam ne dafa tax ñu teggal ko ci sharia bi tarfatalaay bi déedéet daanaka ñooñu ci boppam ñoo gën a sax ci ci ci farata yi parce que ñoom nu ñuy gën a kawe nu ñuy gën a dañuy gis ne kon nekke man démb ak barki démb ak ci suba ni ma ko defee defawuma ko sama borom mi nga xam ne loolu la ware woon dëgg dëgg dëgg ndax fii ma toll borom bi xamal na ma ci boppam loo xam ne bu ma yóbbuwaatee sama bopp ci ginnaaw tuuti même ci suba dinaa xam ne kon man ndeke jaamuma woon yàlla ni mu ware julli ji ma def defew ma ko woon comme dëgg-dëgg ni ma ko waroon a defe kooku ci noonu perpétuellement ci loolu lay dëkk kooku mos nañ ko ne léegi dispensé nañ la yeegi yow waroo àgg nga ci daraja yoo xam ne doo woor moo tax ñi sëñ bi doon wax ci masaalikul jinaan naan gaa yi ñenn ñi ñoom ci ci ci ñiy wooteeg soufisme dañoo réer waaw wa fassaru lafdal yaqiini mooy euh, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqiin nee na ñoom dañoo réer parce que loolu est que suñu borom dane wa'bud rabbaka nee nañ ma ne sax saam jaamul yàlla hatta ba kere yatiyaka mu lay dikkal al yaqin dee mu ne ñoom nag dañoo réer sëñ bi na ci masaalikul jinaan radiyallahu anhu gaa yi dañoo réer waaw parce que dañoo tekkee yaqin lu wute dee mooy liñ ko tekkee au lieu ñu tekkee ko dee ba dee dikkal la ba faatu dikkal la ñoom ñu jàppe ko mooy boo amee euh, yaqin mooy certitude mais loolu loolu xalaat la. innama ad'u ila allah ana wa man ala basiratin ana wa man ittaba'ani man damay woote jëme ci yàlla man ak ku ma topp teg ko ci clairvoyance ci ilmun boo xam ne ma tahaqquq wa yaqin bu leer nañ ak sunna ak alquran bu leer nañ nga ne kon dañ ma ne ma jaamu yàlla ba am lu leer te yow jaamu yàlla ji loo ci teg dafa war a nekk loo xam ne ci yaqin la tegu ñu ne la jaamul yàlla boo amee yaqin ci sa boroom nga bàyyi <laughs> sëñ bi ne ñooñu dañoo réer <laughs> waaw waaw Allah <laughs> radiyallahu anhu moo tax bid'a yi moom eh, façon yooyu lañ lay wax nit doo àgg fenn ci yàlla yu naan la léegi yow teggil nañ la mane ne julli kenn du teggee ko kenn xattaa ñi nekk ci champ de guerre ñuy dóorantey bal bomb yi di largewante di ta tëmbeel toma uki ñooñu dañuy julli nekk ci fcl bi di larguer bombe yi nekk fële yooyu yépp bu julli naree weesu da ngeen koy def par force waaw wa in xiftum fa rijalan aw rukbaana bu dee da a nekk période insécurité wala ngeen nekk jamonoy Musaa ya fa dóorantey jaasi gisoon nañ loolu da ngay daw di dóor allahu akbar sëgg dóor kii sëgg noonu la noon bi ne sa kanam ngay dóor jaasi boo dóori allahu akbar sigg ngi julli noon ngay def de yow ki ñu mayul ki nga xam ne kooku kooku moo nekk ci foofu nga xam ne benn manque d'inattention bu ne waa ji ajji ko noon bi ajji ko mu faatu la suñu borom mayul mu bañ a julli lan ngay xalaat waa ji nekk fee parce que nee na damay liggéey sëriñ diw nee na ma garaawul mbir yi mën naa bàyyi ba ñibbi julli yépp huwa kaddaab kooku waxula dëgg léegi nag non c'est que nag saay doomu sëriñ diw la ma ne soit doomu sëriñ ku ko neex waxul lu am c'est aussi simple que saa lim la wax wuute na ak li nga xam ne mooy xew li nga xam ne mooy dëgg mooy réalité kooku dalay wax wax yoo xamante ne nii kuy nelaw ku taxaw di nelaw la voilà kon loolu nit du àgg foofu moo tax yooyu yëpp ay façon bid'a la quoi moom dañu fees dell boo leen di lim doo jeexal doo jeexal de doo jeexal ma ne la lu ne ñu créé ko ci diine ji yeneen saa salaam nag na fa inna kulla muhdathatin bid'a hein bépp sos ci diine lu ñu sos fee xalaat ko naan amaana dina baax ci diine ji mu ne loolu lépp bid'a la bid'a la wa kullu bid'atin te seen bid'a yooyu dalaala ak cànkute la waaw loolu ak cànkute la voilà léegi Seydina al-Irbaad ibn Saariya bon xadiis bi gën na gudd mooy amoon na yeneen taaliqaat yu ci mën am parce que bidaa nga ne ma yee yow bidaa gi nga wax nii euh, kon yow en plus man sanna fil islaami sunnatan xasana nag falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaama wa man sanna fi lislaami sunnatun sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyaama ñu bi waaw mooy ne dafa am yoo xamante ni euh, parce que am na ñoo xam ne naan bidaa mooy lépp loo xam ne lépp lu yonent sallam deful rek ci diine ku ko fi def mooy loolu bidaa la dañ naan la moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan bidaa ndax xadiis yi mënoo leen a jël ne teg leen fële waaw lu yeneen saa salaam ne man sanna fil islaami sunnatan xasana ku sanna mooy tëral aw yoon tracé ab trace ci l'islam boo xam ne yoon wu rafet la kooku day am yoolu def loolu ak yoonu ku def loolu ba yowmal qiyaam waaye ku fi tracé yoon woo xaw ne wu bon la nit ñi topp ko ci kooku day am bàkkaaru lu fekk mu tracé fi lu bon ak képp koo xam ne du ko suivre ci lu bon loolu mu fi teg ba yowmal qiyam léegi nag wax ji mooy nit ki mën na ne mais kullu bid'atin dalaala dañ naan la kullu bid'atin dalaala lool mooy ci lu ñu joyal mais dafa am yoo xam ne moo tax boroom xam-xam yi def sharaa yi yépp ñoom imaam ibnu Hajar imaam an-Nawawi ñoo ñépp amul kenn ko ci ne mbir mi mooy ne mooy loolu lay tekki que ne diine ji parce que boo waxee loolu dañ naan la euh, dajale alquran bu dee lu yonent mi aleyhi salaatu salaam deful rek bidaa la dajale alquran comme niñ ko amee nii ni ko saxaaba yi defe ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu kenn defu ko loolu yonent salaatu salaam defu ko woon yonent mi aleyhi salaatu bi muy dund amul woon alquran joo xam ne ab ka li ñu naan ab kaamil amul woon masula am. nit ñi lañ ko doon bind ci yaxu nag yi yaxu gëléem yéeg deru gëléem yéeg ak yooyu lañ ko doon bind ak yenn këyit yi mais dajale ko masula am te pourtant saxaaba yi radiyallahu anhum dañu ko mujj def moo tax Seydina Siddiq ci boppam Seydina Omar radiyallahu anhu nee na ba ma koy door wax mbir mi da ci réticent woon parce que yonent bi alayhi salaam defu ko woon waaye après la ko convaincre ba mu gis ne voilà Seydina Omar li mu wax noonu la mooy ñu def ko loolu lan la mais ci diine ji la bokk mooy loolu dafa am cosaan ci biir diine ji li alquran naan inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana war ñun ñoo waral buur yàlla mi dara warul moo waral ci boppam kene mooy dajale alquran inna alayna jam'ahu dajale alquran wa qur'ana tamit mooy di ko jàngal yonent mi alayhi salaam ba nim koy téye kon mooy am na cosaan dajale bi cosaan ci diine ji la jóge ci alquran même bu dee yonent bi aleyhi salaatu salaam masul na dajaloo alquran mais loolu da gis ne te tamit dañuy gis ne loolu bu amul mooy problème yi nar indi ndax nañ demoon xeex bañ demoon ñu rey ñu bari ci xuffaat yi Seydina Omar radiyallahu anhu ne Seydina Siddiq bu ñu continuer nii radiyallahu anhu mooy ñi mokkal alquran bu ñu leen faatee bu ñu jeexee alquran di dañ koy ñàkk man li ma gis nañ ko dajale mu ne ah moom problème mooy yonent saa salaam mosu koo def waaw gis nga ni ñu prudent la woon mais Seydina Omar radiyallahu anhu al muhaddas mu daal di koy fexe ba convaincre Seydina Abu Bakar gis ne lii la mu woo Seydina Zayd Thabit moom mi nga xam ne yonent ma lay saa saa da doon da doon réviser da doon tari Alquran bi tari na Alquran bi ci yonent ma lay saa saa ci kii yoom yu mujj yi. te tamit yonent bi alayhi salaatu salaam wax wax yu ak mook Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ñooñu ñu taxawu loolu dañ naan amul loolu mais pourtant am na est ce que dañ naan kon kullu dalaala léegi dalaala dajal alxuraan dalaala loolu lañ gisoon ci xadiis yi ci xadiis yi bind xadiis ndax dafa daganam daganul gisoon nañ masala boobu waaw est-ce que dafa daganam déet boroom xam-xam yu njëkk ya saxaaba yi radiyallahu anhum dafa amoon wute ci ñoom ndax yonent ma lay saabsaab mi ne woon lépp luñ bind ci moom nañ ko effacé mais gis nañ ne kon mooy yow boo jàppoon loolu da nga mooy bu leen bind danga moom bu leen bind ci man lu dul alquran est-ce que dañu naan kon bind xadiis dafa nekk loo xamante ne kon bid'a la lañ ko sànni Sahih Imaamul Buxaari fi naar dugal leen ko ci safara si taal leen ko. saxiixu imaamu muslim musnadu al imaamu ahmad ibn hanbal al musannafu abdurrazaaq ibn abi shayba fi naar dugal leen safara loolu la ñuy wax déedéet pourtant yonent bi aleyhi salaatu salaam amul woon dajale ay xariitam tee nii dana woon lu ci waay kii effacé leen ko pourtant def nañu ko waaw jële ko ci tamit loo xam ne lu mu digle woon uktubu li abi shayba bindal leen Abusha keroog fatxu Makka octobre bindal li Abusha ak tamit le fait que le fait Abdallah ibn Amr ibn al da doon bind waa Quraysh naan ko yow eh Seydina Muhammad nit la day juum day kii day am ay humeur day kii quoi yow lu mu wax nga bind mu ñëw wax ko mu ne ko octobre bindal wallahi du génn ci fii lu lu lu li nga xam ne mooy dëgg sama gémmiñ gi ci loolu lañ ko jële ci cosaan la ci diine moo tax nit mën la ñëw naan léegi bind xadiis moo tax loolu amatul wute boobu amatul amatul amatul benn boroom xam-xam booy dégg mu naan bind xadiis mu ci wax naan peut-être lu baax déedéet waaye taxawal ay école ay daara yu ñuy jàngalee l'islam yooyu masula bi di xam-xamu diine yeneen ma lay saab-saab dafa amoon foo xam ne école bu ñu tabax foo xam ne fa la ñuy jàngalee matière yi xam-xam yu bari existé wul woon xam-xam yu bari existé wul woon yooyu yépp dañ koo fara de est-ce que dañ naan lool bidaa la nañ sànni fële moo tax dafa am yoo xam ne dafa xaram ci bidaa yi mooy comme yiñ la wax sànk yiñ la waxoon sànk exemple yu bari yooyu am yoo xam ne dañ koy sopp am yoo xam ne sax farata la ñu def ko parce que alxuraan di bu ñu deful woon loolu mooy ne mbir mi day réer te tamit lenn mooy xam-xam bi bu ñu defuloon nii day réer mooy buñ ko jàngalewuloon amul woon foo xamante ni moom lañ koy jàngale ak yooyu day mujj nekk lu indispensable pour ñu mën a jàpp xam-xam bi domaine yi ñuy def fiqh fii kii nii mais loolu amul woon di est-ce que dañ naan bédaa la nañu sànni déedéet kon loolu la voilà mooy affaire bi dafa amuk teqantal dafa am ak ràññee bu ci war a am waaw ak gaa yi nga xam ne naan hein dañ naan bon yii nii mooy bari na exemple dafa bari dañuy dafa bari lii bida mooy dëgg nga dégg gaa yi gaa yi ràññeewoon mooy ñu ne lii bida la bida la parce que yeneen saa salaam ma su koo def yeneen saa salaam am na yoo xam ne da ko doon bëgg a def ne du ko def parce que day ragal conséquence bi muy indi ma wax Sayna Aïcha radiyallahu anha bu dul woon sa ñoñ ñi dañu nekk xadiis adin bi kufru bi ñu génnee ci kéefër waa Quraysh ñi kononte kon la hadamtul kaaba wala banaytuhu ala qawa wala ja'altuhu ala qawaa'idi Ismaa'il wala Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu <coughs> di wax <laughs> hafizahullah gaa ay tuubeen lañu mooy bu dul woon ne dañuy dóor tuub waa Quraysh ñii kononte kon dinaa no kononte kon dinaa toj kaaba gi def ko ci fondation yi ko Seydina Ibrahima alayhi salaatu salaam defoon ndax waxoon nañ ne kaaba gi matul woon te lool gisoon nañu ko yaataloon nañu ko li tax waaw parce que seen dépense bañ dajalee lu dagat liñ am ngir tabaxaat kaaba gi ba ko mënd meeg lakk yi yàqe boobu li mu demee mooy dafa mujj bi ñuy tabaxaat seen nafaxa mooy seen dépense xaalis bi ñu yoroon foofu la yem mooy li ñu am léegi moo tax ñu def arc boobu xejuru Ismaïl loolu ci biir kaaba gi la bokkoon ne comme seen nafaqa seen xaalis bi ñu yoroon matu ko ñu yemale ko foofu ñu yemale woon foofu waaye loolu yonent saa sallam ne moom da bu woon loolu doon na ko def budul woon ne day bañ ñi comme que dañuy door a tuub boo ko defee ñoo yé moom nag lii day wane ne lii rek a taxoon bëggoon ñu topp ko ñu topp ko mu ñëw li ñu gën a màgg ci ñun mu daal di koy toj ngir def ci lu ko neex voilà mu bàyyi ko kon mooy taxaw yonent saa salaam defu ko woon rek kon mooy wane ne kon lu mu loon bid'a la ku ko ku def lu mu defuloon bid'a la mooy yow da ngaa yow da ngaa desee xam waaw moom ci boppam am na yoo xam ne da ko doon def mais du ko def léegi salaatu taraawix alhamdulilah ñu ngi ci koor gi nii ñu koy defee ci jàkka yonent ma ne saat saam masu koo defaa ah. yonent bi aleyhi salaatu salaam masula dajale saxaaba yi ne leen ñëw leen ñu julli taraawiya ma jullal leen premier ramadan ba le vingt-neuf ramadan wala trente loolu masula am da ko doon def ba mu ñëwee doon julli aj euh, ramadaan mu pare bi muy naafila dafa am ñu ñëw nekk ci ginnaawam topp ko ba mu paree ñooñu noonu dem wax ko ñeneen ñi ne leen yii yow tey yonent saa salaam da doon naafila moom lañ àndal ci ramadan bi yeneen saa salaam ba mu yëgee loolu que ne nit ñi yëg nañ ko que ñu mu jiite woon te ñooñu waxu leen woon kaay leen julli da doon julli gaa yi ñëw nekk ci ginnaawam. ne wax ko ñeneen ba nit ñi léegi jàkka ji ñu fees del di xaar ci suba ba yeneen saa salaam génnul néegam ba mu jullee gee dafa fatu ba ñuy fëgg euh, kiiwam ak seen we yi ngir mu génn pour peut-être da ko day yëgul ne ñëw nañu mais génnul. parce que lan da doon bañ bu ko defee mu nekk loo xam ne dañ koy waral ci xeet bi da doon bañ mu def ko ñoom ñépp ñu koy mu leen di jiite noonu suñu boroom far waral ko seen kaw est-ce que loolu kon day tekki pourtant defatu ko te masu la def comme ñu ñuy def est-ce que day tax ñu ne kon en plus mooy le fait que nii jàpp nii alxuraan bi mooy ne man koor gi ni may def ah jàkka yi comme ni ñuy def di ci wàcce alxuraan da ngay gis njaarim dañ koy def ak yooyu. hein Sénégal njaarim dañ koy def jàkk yu bari dañ koy def léegi siiwuloon yenn ay yenn jamono mais léegi ñu baree koy def surtout mbokk ibaadu yi ñoo gën a indiwaat sax mais njaarim moom dañ ko doon def ak ak Touba yooyu am na ñu bari ñu ko fa doon def waa léegi est-ce que dañu naan léegi noonu ñuy def commencer pour koor gi di kii kaamil bi jour bu nañu am luñ ci jàng ba trente juz yi daal di jeex ci ci ci bu koor gi jeexee loolu yonent saa salaam masula jullee noonu koor gi te pourtant est ce que dañ naan loolu bid'a la ki la naan yee ki lay tëb na mooy dee ne la bid'a moom ci boppam day suivre yooyu day suivre yooyu di dem di naafila ji di fekke yooyu jàpp na def na jaamu yàlla gina yi wax na dëgg def na jaamu yàlla bokk na ci jaamu yàlla yi gina yi rëy mooy inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa aqwamu qiila wax na dëgg mais. manoon nañ ko ne mais yow yonent saa salaam deful lii est-ce que lay tax ñu ne loolu kon bid'al yonent ba lay saa saam ay naafileem li ci gina ya kawe lu ñu nettali ci moom treize rakka la treize rakka li gën bari onze mais li gën bari lu ñu nettali mooy treize rakka la julli lay julli moo xam koor la moo xam en dehors de Ramadan loolu la doon def waaw est-ce que dañu naan léegi ku fi naafila lu ëpp treize rakka kooku ak naafilim baaxul parce que bid'a la yonent saa saam ko woon ndax yaa ko fi def dañ naan la parce que yonent ma lay boppam lan moo ñuy won ne kon naafil bari lu lool mën naa ne parce que moo ne sala salaatul layli masna masna julli guddi deux deux la ku wala nga dem ba kii nga witar nga dem tëddi waaw ku sonn wala ngay xaar gi waaj wala yooyu nga daal di dem nga witari nga dem mu jeex kon moo nañu mas naa mas naa tënku ko ci blim kantaa moom lii la doon def loolu tekkewul ne kenn mënu la def leneen te jànglee nga ne ma léegi tien yow kon kaamil yi ñuy jàng ci koor gi di ko naafila yoneen saa salaam masu koo def ma ne loolu moom toxaluñ ci moom ne masoon na ko def te loolu amul masu koo def léegi est-ce que dañ naan kon ki doon kiy def loolu rek moom dafa mooy kon léegi kon dañuy remettre en yi ñuy def ca Kaaba ga zaadahallahu tashrifan wa takriman di ko def Medina di ko def ci gox àddina bi ay Sénégal wax naa la ay njaareem ak yooyu ak feneen ak feneen ak feneen ay France ak fépp Norvège Danemark New York Canada Afrique ce que dañ naan kon loolu dafa bidaa la parce que yonent mi alei satu salaam du doon réviser mook Seydina Jibril di kii koor gi ci koor gi li nga xam ne mooy alquran bi yépp léegi nag comme que nag ci koor gi la mooy ne kon te koor jàng alxuraan fi mu gën a baaxe mooy ci julli waaw inna salaata ah anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar tudd gi ngay tudd buur yàlla ci biir julli ji mooy alquran ji ngay jàng alquranu borom bi di kàddu borom bi subhaanahu wa taala akbar moo gën rëy fopp mouvement yi kese waaw moo gën rëy kon mooy jàng alquran li muy am am solo jàng ko ci biir julli ci la ëpp solo kon nag ñu jël lool def ko ci te yonent sallallahu alayhi wasallam da ko doon jàng ak sayyidina jibril ci koor gi ñu jël ko def ko lool kon mënoo ne bidaa nombre de rakka yi wax nañ la mënoo ko woon a def bidaa kon loolu mooy mbir mi loolu la boo ci topp benn benn benn benn benn waaw nga ne ma hee eh, taxawal am na boo xam ne mais gàmmu nag gàmmu damu bidaa la dañ naan la bidaa la kay mais kullu bidaatin dalaala ñu naan la non kullu bidaatin ci lu ñu joyal la bu dee ne bidaa mooy loo xam ne gars yi dañ koo sos en dehors te diine ñu indi ko ci mais dafa am yoo xamante ne wax nañ ne sànq yu man da ñàkk la defar alxuraan bi dajale ko téere sunna yi rien que madaahib yi ñii madhab sàngam lii la loolu noonu danga naan bidaa parce que yeneen saa saa amul woon ñu naan madhab sàngam madhab sàngam amul kan mooy tëb ne la madhabu imaam Maalik bidaa baaxul dalaala la kan moo lay wax loolu madhabu imaam Abu Hanifa dalaala kan moo lay wax loolu kan moo lay wax loolu hein mooy mbir mi kon dafa am yoo xam ne c'est indispensable ñoo déggoon benn sëriñ bu nekk Makka doon wax naan gaa yi nekk la mazhabiya loolu mooy ñooñ dañuy fond naan way mazhab yi dañ koy teg fële topp sunna ak yow manoo sunna ak eh, alquran ak sunna yow alquran ak sunna génneel waa mazahib ndax di nga xam alquran ak sunna boo génnee nitu ñi ñi yor mazhab yi boo leen génnee yow doo xam sa diine boo leen tegee fee doo xam nooy jaamoo yàlla loolu maa la ko wax <laughs> defal defal ku man rek mooy yow fexeel ne dinaa jaamu yàlla teg ko ci alquran ak sunna sans madahib yi sama yoon naw ci moo tax mu ne loolu noonu mooy al éthiopie mu ne lool waxu caaxaan la waaw parce que ne gaa yi mazhab yooyu dañ leen fi dindi lenn rek lay tekki mooy yow dangaa bëgg nit ñi bàyyi jaamu yàlla voilà ah loolu la mooy dangaa bëgg wax nit ñi bu leen jaamooti yàlla bu leen jaamooti yàlla xafidahullah bu leen jaamooti yàlla kese nga bëgg a wax parce que gox bu ne dafa am gox yoo xam ne comme Maghreb ñoom Maliki lañ gën a doon ñii nekk lii nga xam ne seen togoon la ci ñii fan la teg dangaa gis imam Malik di wax parce que moom moom mooy Malik quoi kese moom mi ne samay wax bu wuteeg boroom xabru bii jël leen ngeen teg fële ku nekk ci ñoom wax loolu seen wax yépp di tegu ci sunna di di leeral sunna nga naan ay loolu nañ teg fële mooy yooyu yëpp amul woon te pourtant kenn du ne bid'a dafa am yoo xam ne dafa indispensable ci yoo xam ne gaa yonent bi saa saa masu koo def mais il le faut ñu def ko ngir mbir yi dox sinon mbir yi du mooy alxuraan bi buñ deful woon noonu yonent saa saa masu ko defoon woon parce que ñi ko mokkal ñu ngi leen di faat te dañuy faatu bu ñu faatoo te binduñu ko fenn amul fenn fuñ ko enregistré kan moo yorati alxuraan kan moo ko yorati. kon dafa am yoo xam ne c'est indispensable am yoo xam ne dañ koo sopp mooy daal gis nga àtte yi am juróomi àtte yooyu farata lu xaraam lu ñu sopp lu ñu sib ak lu dagan kese yooyu yëpp dinaa day yor yooyu waaw day yor àtte yooyu selon mbir mi lan la yoo xaraam yi moom leer na yoo xaraam yi moom leer na mooy yëma la waroon wax sànk rek caaxaankat yooyu nga xam ne rey l'islam lañuy dëkke ak sunna tanaan ñoom ñoo nekk ci dëgg alors que laysu ala shay newuñ ci tus loolu benn affaire léegi mu am <coughs> kon gàmmu nga ne ma yonent ma alayhi salaam ma su koo def ñeneen ma su koo def kay gàmmu tout dépend ci ñi koy def lan la ñuy def parce que kenn manu la ne te dundug yonent bi alayhi salaam di jàng dundug yonent bi alayhi salaam dafa xaram loolu kenn manu la taxaw di wax loolu kenn manu la taxaw ne fàttalee dindug yonent bi alei sat dafa xaram kantaa nekk fi naan loolu sunna la ak loolu du sunna gàmmu yonent saa salaam masu koo def ak kantaa waaju la ne waaye gàmmu c'est que saoudien wala wahhabite koy bañ ñoom ñoo ko jëkk bañ waxu la tamit lu am waaw gàmmu ba mu xewee daa am borom sëriñu imam ñoom Abu Shama ñu ko njëkk a def buuru Erbil dafa am boroom xam-xamu say jamonoom comme sëriñu imaam euh, an-Nawawi boobu ñoom ñoo gis ne mbir nii ñu rafetlu affaire bi idée bi rahmatullah alayhi ñu rafetlu lool am na ci ñoom ñoo xamante ne ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne mbir mi ñoom jàpp ne lu ñu waroon a def la parce que saxaaba yi yoneen saa masu koo def te saxaaba yi masuñu koo def moo tax képp ku ñëw ne man du ma gàmmu fenn laa dul gàmmu parce que yoneen sallallahu alayhi wasallam masu koo def te bu doon moo tax ngëneel yi ñu lay wax ci gàmmu yooyu yépp bu doon ne këne ñu ne la yonent saa salaam moo ko wax mooy loolu wérul benn la ci yonent saa salaam benn xadis bu ne bu wér bu ne yonent saa salaam moo ne ku gàmm lii di nga ko am loolu loolu amul léegi nag mu am beneen affaire mooy parce que nan lay waxe loolu gënee lu toll noonu saxaaba yi kenn masu ko cee def mais trois seen taalibe yi kenn masu ko cee def taalibe ñooñu ñoom imaam Maalik ak ñooñu nga xam ne kenn masu ko cee def yiw jooju joto ñoo xam ne imaam ahmad rahmatullah alayhi nga ne nga xam ne dane moom sunna bu agsi ci moom dina fexe jëfe ko même bu dee benn yoon moo tax mu jëndoon dégg na yonent mi alei satu salaam na am jaam bu tudd euh, bu ma juumul Maria si après mu libéré ko moom mu jënd jaam bu am ma bu tudd Maria libéré ko Allah parce que gis dégg na ne yonent mi alei satu salaam mas na koo def Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mi doon wax ne man de duma dégg dara yu sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam du dul dinaa gaaw jëfe ko ndax damay ragal fitna dal ma kooku dina dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax lii lépp ci gëneelu gàmmu tax du ñu gàmmu sax même benn yoon moo tax loolu amul kenn yonent tukkeewul benn xadiis ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu wér que ne moo de moo ne gàmmu leen wala ku gàmmu di am lii loolu du xadiis wala mawdu' wala mooy waaw buñ na xadis mawdu voilà léegi léegi lool lool il faut mu leer d'abord bëgg fee nekk naan wahabit yee ko bañ non nit man naa nekk lu ko neex ne man gàmmuma foo ko teg parce gisuma yonent sallallahu alayhi wasallam gisuma saxaabay yi gàmm gisuma seen taalibe yi gàmm gisuma seen taalibe taalibe gàmm génération njëkk yi kenn gàmmuwul buurub Erbil mooy ci njëkk gàmm waaw Erbil fële ca nooru Irak mooy ko njëkk a def te wax naa la ban jamono la woon mooy jamonoy sëriñu imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi cinq première siècles yi kon kenn defu ko lan ngay mën a xëye ne léegi kon loolu moom sunna la boo xamante ni bu sunna bid'a la mais bid'a xasana dafa am comme liñ la wax sànq ak yoo xam ne dafa nekk loo xamante ne nii de indispensable mais gàmm c'est pas indispensable parce que li ngay moo du lu nit man na ne man nit man naa am fa yàlla fu kawe waaye yow saxaaba yi la wax li ak ñoom ñëpp kan moo leen raw te pourtant ma suñoo gàmm kon nan ngay mën a wax ne diw manula àgg fenn bu dee moom moom moom dane moom du gàmmu wax yu wax yu attardé yu tardé yooyu mooy lan ki koy wax moom seetluwul sax moo tax nit bu ne moo tax yooyu ay difi xul yooyu yëpp jaru débat yi def tous les temps bu saabu gàmm amee mu nga xam ne c'est répétitif ñu woo même nit ñi woo ibaadu fee mu naan non c'est bon c'est bidaa woo benn waay fële moom it moom ak waajoo xam ne nee na moom ak ci tariixa la ne nan dafa baax kii di wax rek ci yooyu yëpp amul benn sens ku nekk li nga def noonu la ki nga xam ne dafa jàpp ne moom man du ma gàmm parce que yeneen saa ma su koo def est-ce que kooku est-ce kooku lan nga ko mën a wax kooku kay da ngaa war a kontaan ne alhamdulilah bu ma gisee koo xam ne moom moom moom moom wóo jàmbar la moom de saay lu mu gisul yeneen saa saa defu ko du ko def loolu alhamdulilah lan nga ko mën a wax ku mel noonu loolu rek nan nga ko mën a ŋàññi nit ku mel noonu même bu dee àndoog moom opinion ci loolu yow da ngay gàmm mais gàmm parce que yow ngaa jàpp ne mais jàngale tur yonent kii dund yonent ci ne saa saa di ci waxtaan loolu moom moom lu baax la waaw dajale nit ñi nag ngir fàttali leen ci loolu moom mi nga xam ne mais nga jël yoo xam ne yow ci dundam da nga naan peut-être lii day wane ne le fait que mu doon woor tuure kii lundi ñu wax ko mu ne parce que ci laa juddu am ñoo xam ne dañ naan loolu noonu day wane imaam as-Suyuti daan na lay leeral yu mel noonu di utal gàmm fu mu ko teg mais loolu mooy ne mënoo obligé ñëpp ne leen par force kon d'accordal ci lii mooy loolu ay gis gis la yoo xam ne da koo tiire ci loolu que ne yii nii day mën na nekk cosaan ci mbir mi. alhamdulilah mais nag manoo ñëw imposer ko ñépp ne nag la ñépp gise nii ko gisewul nii yaa bon man mi gise nii ñoo baax ah ah kon loolu la woon a débat yooyu stérile amul njariñ te boo gisee mbir yi dañ fay wax ba tàng waaye affaire kii moo gagné il a remporté haut le débat alors que loolu amul sens kii gàmm na gàmm ki gàmmuwul gàmmuwul bu ko neexee. al loolu moo tax nga bëgg ko forcer naan ko waa ji gàmmuwul ñii ñoo réer fu mu réere réerul bu ko neexee ne gàmmuma dara bu ko neexee ne man gàmmuma où est le problème ah où est le problème wax leen fan la problème bi nekk parce que waa ji nee na gàmmuma ngeen ne problème la ban amul benn problème bu ko neexee mu ne gàmmuma parce que yoneen saa salaam defu ko sa saxaaba mi kenn defu ko yéen yeen ñi ne mazhab ngeen am imaam Abu Hanifa masula gàmmu imaam Malik masula gàmmu imaam Ahmad masula gàmmu imaam Shafi'i masula gàmmu ngeen ne ma ku ma ko deful bu bu ma ko deful alku kon de bu dee ñooñu alku nañ kon man man naa ànd ak ñoom waaw mooy yow ku nekk rek jàppal ci li nga jàpp waaw ah, ku nekk jàppal ci li nga jàpp baax na mais nag bul ñëw imposer nit ñi ni lii waaye tamit ne gàmmu tamit baaxul moom itam mën la ñëw ne kon léegi yéen ñépp ci cànku te ngeen ne ndax ñee dañ naan mooy li ma la wax ñi nga xam dañuy ut di wax côté yooyu naan lii day wane nii ak tamit le fait que xéewal gi nga xam ne lañu yàlla defal muy gën a rëy muy biñ ñu boolee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy màggal ci loolu di ko ci sant loolu voilà moo tax gàmmu man nañ ko defit c'est pas aussi quand même tout le temps benn kii gars buñ gisee kuy gàmmu sax en dehors de douze rabiul awal gars jàpp ne ñii dañoo sàngu mais mooy gàmmu mën ngaa gàmmu tout le temps waaw waaw di sant sa borom ci loolu di revisiter dundug yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne dañ koo war a xam tout le temps di ko doxe loolu loolu loolu même sans gàmmoog loolu saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ doon def ak dundam lañ doon xool lu nekk lu ñëw circonstance bu ne nan la ci doxale ñu doxale noonu kon loolu la kon xam naa man nañu yem foofu léegi Seydina al-Irbaad wallahu ta'ala a'lam ibnu Sariya Abu Najih radiyallahu anhu moo ñoon dil kon xadiis bu am solo bi te siiw waaw imaam ibnu Wahb bu day nettali <laughs> mu ne xaddatana Sa'id ibn Abi Ayyub qaala an an Sa'id ibn Ibrahim an Ruwayya Urwa ibn Ruwaym an al-Irbad ibn Sariya imaam ibn Wahb al-Maliki rahmatullah abdullah mu ne xaddatana nettali nañu Sa'id ibn Abi Ayyub suñu sëriñ di Sa'id di doomi Abi Ayyub an Sa'id ibn Ibrahim mu jële ci Sa'id doom Ibrahim an Urwa ibn Ruway mu jële ci Urwa ibn Ruway an al-Irbaad ibn Saariya mu jële ci Sayyidina al-Irbaad ibn Saariya mu ne wa kaana yuhibbu an yuqbada parce que Sayyidina al-Irbaad ibn Saariya euh, kon moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon jooy keroog tabu biñ leen jo bi ñëwee laaj yonent mi alayhi salaam ngir mu utal leen lu ñu war ngir fekk xare bi mu ñu yoon dem ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi nag hein mooy wa dafa mage woon mooy moom at yu gudd la mais at yu bari la gudd la dafa dem ba ñu ne dafa dem ba vraiment dund gi daal muy mébét buur yàlla faat ko quoi parce que nag lim dund bari na <laughs> wala dafa nekk ci kii ci benn jàkka moo tax mu ne anil Irbad ibn Sariya wa kaana yuhibbu an yuqbada dafa bëggoon buur yàlla faat ko <laughs> fa kaana yad'u moo tax da doon ñaan buur yàlla allahumma kabirat sinni wa wahana 'azmi faqbidni ilayk qaala fa bayna ana yawman fil masjidi fii masjidi Dimashq barka Dimashq la ne woon waaw loolu dama ko fa fi ma fa mujj gi Dimashq la ne woon ci jamono ñoom Seydina Muawiya ak ñooñu moom dima Damas la newoon <laughs> léegi eh, moom nag dafa bëggoon kon buur yàlla daal di koy faat waaw yàlla daal bon parce que quand lim dund bari na te nekk na jamono joo xam ne manatul def lu bari waaw ya xam yi daa moo tax mu ne moom benn bés moom lan la doon wax daroon doon wax naan allahumma kabirat sinni allahumma ee eh sama boroom kabirat sinni mooy samay eh, samay âge sama samay at dafa bari mage naa lool wa wahana azmi te sama sama kii nag sama sama yax yi daanaka fënax nañu mooy mënatuñ maa supporter noonu waaw te daanaka daal mënatuma koo supporter noonu mooy daanaka sama yax yi daal mënatuñ maa supporter wax dëgg yàlla feebal naa lool fax bit nii kon nag buur yàlla maa ngi lay ñaan nga daal di may ah, nga daal di may jël rek waaw nga daal di may jël rek mooy nga daal di may faat mu ne benn bés benn bés moom muy nettali moom al ne dama nekk masjidu euh, Damas mooy jumaa Damas bi bi gaa yi tëll fële keroog ci seen kii yi ne tëll dóor ko mosquée Omeyyade yi lay wax mooy bi euh, gaa yi euh, ci seen seen guerre civile bi hein gis nga dóor nañ ko bombardé nañ ko waaw akbar waaw nee na mu ci la ñëw nag ne mu nee ci jàkk ji mu ne mu ngi ñaan nag ne <laughs> mu ne usalli fekk ma doon julli fii masjidi Dimashq usalli wa ad'u an an uqbada may ñaan buur yàlla daal di may jël mu ne fa ida ana bi fatan min ajmali rijaali wa alayhi du waaj axdar mu ne man daal di may ñaan loolu am benn jeune boo xamante ne nii bokk na ci ñi ñi ma ñi na rafet ñu ma mën ñu ma mës gis waaw mu ngi sol nag benn façon yére boo xam ne bu verte la mu dégg ma may ñaan mu ne ma ma hada alladhi tad'u bihi mu ne ma mais yow looy ñaan nii lan mooy loolu yow sa ñaan gi mooy gan mooy gan ñaan ah lan mooy sa ñaan gi ay buur yàlla yàlla nag ma yóbbu ah loolu nan lañ koy ñaane ray ma buur yàlla faat ma loolu nan lañ koy ñaane nee na nag neena eh, ma waxee loolu ma ne ko ma ne ko kayfa adon yaa axi yabna axi ma ne ko ah waaw comme que yaa ma laaj loolu léegi kon léegi yow mooy pour wan ko ne bon mooy d'accordul ci façon ñaan bii quoi lii nii kenn du ñaani nii lan mooy lan mooy buur yàlla eh, eh, <coughs> rey ma léegi nag mu ne kon nag yow maa ngi lay ñaan pour wane daal ne façon d'accord kii bi ñu ngay ñaan lii léegi nag mu ne ko waa kon yow sama doomi mbokk yow sama mbokk ana nan lay ñaane kon mu ne ko xam nga looy wax allahumma hassin al amal wa ballighil ajal waaw mu ne ko neel daal xam nga ngay wax neel allahumma buur yàlla hassinil amal waaw yow buur yàlla ñaanal booy ñaan au lieu ne fi naan buur yàlla jël ma déedéet bul wax loolu danga naan buur yàlla yàlla na nga rafetal <clears throat> li nga xamante ne nii mooy jëf yi samay jëf daal li weesu rafetalal lii ñëw rafetalal waaw loolu lépp rafetalal te wa ballixil ajal te nga matal li nga xam ne mooy ajal sa mooy sama li nga <clears throat> ma defal ne loolu laay dund yàlla nag ma ko mottal mooy ma matal ko waaw def ma matal ko def ma matal lool daal léegi eh, nee na fa wa man anta yarhamuka allah ah ma ne ko mais yow yaay kan yal na la buur yàlla yërëm yow mi nga xam ne yaa ma gindi ci lii ah yow yaay kan <clears throat> yarhamuka allah yal na buur yàlla daal di lay yërëm mu ne ko ana ratbaabil alladi yasullu alxuzna min suduuri almu'miniin thumma altafattu falam ara ahadan nee mu ne ma man la ratbaabil ki nga xam ne mooy dindi njàqare ci xolu jullit ñi nee après bi mu ma waxee lool ma geestu gisatuma ko waaw nee ma geestu daal di ma gisatuma ko waaye yeneen bi aleyhi salaatu salaam xam nga ci loolu jàngal nañu nan lañuy def hmm? mooy ne ki nga xam ne dafa dem ba jàpp ne moo moom daal kii mu ne lool bu nit naan ay buur yàlla jot ma mais da ngay ñaan buur yàlla daal bu dee ne dund gi moo gën ci yow mu defal la li nga xam ne moo gën ci yaw mooy mu mu mu mu téye la waaw fekk dund gi moo gën ci yow bu gisee ne tamit xëcc la ci moom mooy indi la ci moom moo gën nga def lool lool ngay ñaan waaw allahumma buur yàlla mooy faat ma fekk da gis ne mooy ah yi ah yi nii mooy dundal ma fekk gis nga ne dund moo gën ci man waaye jël ma bu dee ne gis nga ne jël ma moo gën ci yow allah léegi nag ginnaaw loolu kon imaam al-Irbaad ibn Saariya ah kon dafa mage woon lool dafa mage woon lool moom abu najiix hein moo tax mu doon wax naan lawla an yuqaalu faala abu najiix la alxaqtu maali subla waaw summa laxiqtu waadiyan min awdiyati lubnaan abadtu llaha xatta amut imaam ibn Sa'd moo ko nettali mu doon doon wax naan bu ma bañul woon ñu naan ah, faala abu najih abu najih def na de muy al irbaad xoolal lii mu def rek mu ne bu doon lool de dinaa dem dinaa fexe ba àgg subla jël sama alal foofa laa koy yóbbu summa ginnaaw gi laxattu waadiyan ma dem ci benn xur min awdiyati lubnaan ci xurul liban yi lubnaan waaw ci lubnaan awdiyatu lubnaan abatullah may jaamu buur yàlla xatta amut ba ni nga xam ne noonu lay faatoo waaw loolu moom moo ko manoon daal loolu lay def moom nag mu ngi génn àddina moom Seydina al-Arbaad ibn Saariya Abu Mishar nee na moom al-Arbaad ibn Saariya mu ngi génn àddina l'an sanata xamsin wa génn àddina fekk nag mu ngi woon ci centaines yi di dem moom seydina al-Irbaad ibn Saariyata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al noonu ci jotaay bii insha allah ñu àggale ba léegi ci ñi nga xam ne